baabu bayaani anna sunnata idaa qiila lil musta'dhini lil musta'dhini man anta an yaquula fulaan fa yusammi nafsahu bimaa yu'rafu bihi min ismin aw kunya wa karaahati qawlihi ana wa nahwihaa kon al imam al hafiz nawawi dina biñ jeexale rahimahullah ci suñu jotaa bi ñu génn chapitre cent quarante mu doon baabul istizan wa aadabe bunt bi doon wax ci yëglu ak ay tegginam hadis biñ ci mujj woon gis te moo jeexaloon bi moo doon hadis numéro huit wa an Kalada ibn radiyallahu anhu annahu qaala ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa daxaltu alayhi wa lam usallim gisoon nañ loolu walillahi alhamdu wal minna eh, tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis chapitre bu bees muy chapitre cent quarante mu ne baabu cent quarante et un baabu buntu bayaani leeral anna sunnata lii sunna ida qiila bi ñu bees waxee lil kii laaj ndigal boo laajee ndigal di laaj permission wala autorisation ngir dugg ci bërëb mu ne la man anta kooku kokkana yow la kan an yaqula lii sunna mooy mu ne fulaan mu ne diw diw nag du ne diw ah non fa yusammi mu tudd nafsahu boppam bi yu'raf bima yu'rafu bihi ne wax boppam melale boppam loo xam ne tur boo xam ne bu ko waxee ñépp xam ne moom la nañ koy xamee nag minis min ci tur aw kunyatin wala dàkkantal bu dee ne ku siiwe la turam na wax turam bu dee ne siiwe na dàkkantalam na wax dàkkantalam waaw l'essentiel mooy nañu yow na nga xamal ne décliner ton identité waaw il faut décliner identité waaw sa identité na ko wax mu leer muñ la ne kokkumu nga leeral bu dee yow la Moodu Njaay mi nga xamante ne yow rek a fi Moodu Njaay nga ne mën a Moodu Njaay bu dee nag Moodu Njaay yi daa bari danga naan Moodu Njaay moom moom moom Ibra Astu lu mel noonu waaw Njaay moom moom nogoy nàngam waaw kay waaw wala Moodu Astu waaw ñu xam ne du Moodu Njaga kon loolu daa war a leer wala bu dee yow sa dàkkantal lañ la xamee ñu naan la eh, eh, ah, abu abdillah waaw nga ne man la abu abdillah mbay waaw nga xam ne kii de mooy abu abdillah mbay bu dee loolu lañ la xamee loolu nga siiwee waaw loon loolu lay wax wa karahati ak sib guñu sib qawlihi yow ngay laaj kii laaj ndigal di wax naan ñu ne ko yow la kan mu naan ana man man la wana wiyaag yu mel noonu waaw taxaw laaj ndigal ñu ne la ko kan la nga naan man la mu ne loolu dañ koo sib loolu kan du ko def déedéet man laay lam <laughs> waaw wala loolu wa aw aw da wa nahwiha mooy kokkan la nga naan benn nit la <laughs> waaw kokkan la eh, un habitant des lieux ah déet <laughs> waaw kenn lu ko dëkk ci ci ci ci ci ci bi rek waaye wala ci fii ah waaw mooy yëglu loolu ba léegi yow taxul ñu yooyu nag dañ koo tere waaw kon gis nga imam buntu bi ci tegginu ñu ngi ci kitaabu salaam bu ko fàtte waaw ñu ngi ci kitaabu salaam bu ko fàtte mooy téere bi nga xamante ni mooy wax ci wàllu nuyoo waaw pare woon nañ ci nuyoo mu ngi ci loo xam ne dafa lëkkaloog moom muy eh, eh, yëglu waaw baa bokk nag ci ay tegginu yëglu yow boo yëgloo ñu ne la ko kan la nga wax yaay kan sa tur bi ñu la xame wala sa dàkkantal bi ñu la miine waaw waaw loolu nag mën na nekk dàkkantal mën na nekk laqab xam nga laq laqab ak kunya wute na tuuti waaw ah kunya mooy yi nga xam ne ay abu ay ummu nangam waaw yooyu ay kunya la waaw ummu dar abu dar loolu ay kunya la mais laqab ah buñ nee waajoo xamante ne nii par exemple moom mu ngi tudd euh, euh, euh, Ibra Ndiaye dakkantalam di abu abdillah waaye ñu koy woowe al-Layth waaw le gaynde lion <laughs> waaw naan ko lion loolu laqab la waaw <laughs> loolu laqab la waaw kon léegi tamit bu dee ne yow it sa laqab boobu siiw na ba gaay yow boo ko waxee nit ñi xam ne yow waa loolu it baax na li parce que liñ ci soxla mooy kii yëg lu ñu xam mooy kat kon nag al imaamu loolu la tudd bunt bi mu indi fii ñeenti xadiis comme ni mu indi woon fee ci suñu jotaay bi ci chapitre bee ñu génn waaw léegi muy indi xadiis bu njëkk muy xadiis huit cent soixante-quatorze mu ne an anasin radiyallahu taala anhu fi xaditihi almashhuri fi lisra fi xaditihi almashhuri fi lisrai annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam summa sa'ida bi jibrilu ila as-samaa'i ad-dunya fastaftaha faqiil fastaftaha faqiil man haadha qaala Jibril qiil wa man ma'ak qaala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa sa'ida ila as-samaa'i ath-thaaniyati wath-thaalisati war-raabi'ati wa saa'irihin wa yuqaalu fii baabi kulli samaa'in man haadhaa fa yaquulu Jibril ilaa aaxirihi muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu nawawi rahimahullahu taala mu andil ñu hadis bu njëkk bi wane ne nit ak ku man di doon boo ñëwee ci bunt wala di yëglu fenn moo xam ak service la wala buntu néegu jàmbur wala buntu kër wala foo xam ne c'est une association wala foo xamante ne benn entreprise eh, nga yëglu ñu ne kokkan la da war a décliner wax sa identité wax yaay kan léegi nag muy leeral lool ne lool fi ma ko li koy leeral mooy xadis bu njëkk bi mu ne an anasin mu ngi jële ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu fii xadisihi te xadisam bi nga xam ne al almashhuri bi nga xam ne siiw na fil isra'i ci isra mooy tukki gi yonent bi alayhi salaatu tukki daal di rañaan moom la wolof naan rañaan tukki ci guddi moom la euh, dem ci moom mooy rañaan gi dem ci kaw waaw mooy al isra wal xew-xew boobu nga xam ne kañ la amoon fay <laughs> quelle révision aw <laughs> oh! kañ la xewoon al <laughs> al ma bàyyi la nga xalaat ma continuer gul en attendant nga revisiter say say say say say sa sa bopp bi yi ci yi ngi ci def waaw mu nekk annahu qaala sayna anas nee na ci xadiisam bu bu siiw boobu di wax ci isra mu ne qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa wax summa sa'ida bi jibril mu ne ginnaaw gi daa sa'ida mu yéeg bii yéegal ma ma mo jibrilu sayyidina jibril alayhi salaam ila samaa'i dunya bañ jógee mooy li lim lay wax mooy bañ jógee Jérusalem parce que baytul maqdisi la yonent bay saa saam dem jóge foofu daal di dem ci as-samaawatil ula asamaan yu kawe yi bi muy dem nag asamaan par asamaan mu ne Seydina Jibril yéegal yéegal ma ñu yéeg ñu dem ba agsi ci àddina bi gën a jege fastaftaha bi mu ñëwee ñëwul rek fël buntu asamaan yi rek dugg moom Seydina Jibril ne xanaa man du maay Jibril ah maay seen wax yow maay sanga weera la non fastaftaha dafa laaj ñu ubbil ko buntu bi waaw waaw te lool euh, euh, euh, fa qiila bam bam laajee ñu ubbil ko buntu bi mooy yëglu fa qiila ñu ne ko man haadaa malaaka ya nekk ci asamaan bu njëkk ba kay toppatoo lool ne ko kokkat la ku ku ku yëngal buntu bi wala kan moo bëgg a dugg kan mooy yëglu noonu waaw <laughs> qaala mu ne jibrilu mu ne man la jibril de voilà gis nga fii la wax jibrilu neewul anal malak man maay malaaka bi ci lay laaj malaaka la <laughs> neewu <laughs> ko anal anal anal malak waaw mooy liñ ko liñ ko xamee tur biñ ko xamee la wax ana jibrilu mu ne man maay jibril kii la ñu ne ko nag comme que malaaka yi yëg nañ ne kii ñëwul moom kese am na ku mu àndal waaw euh, kii la ñu ne ko waaw wa man maaka kan nga àndal am na koo àndal kan nga àndal qaala mu ne muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril ne muhammad laa àndal mooy <laughs> sallallahu alayhi wasallam yeneen sallallahu alayhi wasallam gis nga biñ ko nee ki nga àndal neewul benn nit waaw ñun ñaar malaaka lañ waaye man benn nit laa àndal déedéet <laughs> loolu mooy lan <laughs> dane dane lan muhammadu waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam muhammadun muhammadun laa àndal <laughs> summa sallallahu alayhi wa summa ginnaaw gi sa'ida mu yéeg ila samaa thaniya jàll premier asamaan yu bil ko mu dugg ak la fa xew jàll dem ñaareelu asamaan bi foofu it mu laajaat digal ngir dugg moom Seydina Jibril chaque fois ñu laaj ko mu ne ñaareel bi wasaalis ak ñetteelu asamaan bi warwaa bi ak ñeenteelu asamaan bi wasaa'irihin na ba juróom ñaareelu asamaan fekk asamaan mu ne wayu xaalu fii baabi kulli samaan ci buntu asamaan bu nekk dees na ko wax ne ko man hada kooku mu fa yaqulu mu ne Jibrilu man la Jibril ñu laaj ko kaw àndal mu ne Muhammadun alhamdulillah alayhim alsalatu wassalam mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam alhafidul Bukhari na ko noon al imaamu hujjatul islam muslim Abul Husayni rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy xadis bi est-ce que ñoom ñaar ñekk ko solo mooy xadis bu rëy gudd sax bu rëy ay mbir xuy xuy xuy ay mbir ak ruy ay mbir te gudd voilà <laughs> dañ naan la noono ñoom ñaar dong solo wu ñu ko xam nga ne hadis bi al imaamu ahmadu seen sëriñ muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo na jilu jiitu na ko noon al imaamu solo na ko noon al imaamu an-nasa'i ak maaja al qazwini rahmatullahi ala al jami' al al bukhari indi na ko ci bërëb yu bari waaw eh, indi na ko ci bërëb yoo xamante ne ni bari na bari na wallahi bari na ah léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi ana ban lañ caa jël parce que bi Seydina ci Seydina Anas la wax hadiisu Isra bi Seydina Anas da koo jële am na yoo xam ne ci Maalik ibn Sa'sa'a waaw benn saxaaba boo xam ne hadiis boobu rek lañ ko xamal moom la ko jële ak yeneen léegi nag euh, bi nga xam ne nag ci Seydina Anas euh, direct la euh, daal di jóge Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda que xadiis yooyu Seydina Abu Dhar indi lu mel noon nettali na li nga xamante ne mooy isra bi naka noonu ñoom Sayyidatu Ummu Hani niñ gisoon fan yee bint ki nga xamante ne ni mooy Abi Talib kon Seydina Anas radiyallahu anhu kanta moom al imaamu al Bukhari bon nañ ci jël benn kese waaw nañ ci jël li nga xamante ne mooy benn te boobu Seydina Anas ci Malik ibn Sa'sa'a euh, euh, euh, la jóge la ko al imaamu ta'ala daal di indi muy hadith numéro quatre quatre-vingt-sept al imaamu al xaafidu Nawawi al 38 87 al imaamu al kanati laa wax sànq al Buxaari <laughs> Abu Abdillah kii mooy Abu Abdillah voilà sax yi ngay gis ah, bu ëndi benn kii ba pare bu bëggee andi mu ne qaala Abu Abdillah mooy boppam voilà kon mooy nañ jël bii nga xamante ne nii eh, ci kii la quoi. mu ngi jaar ci euh, kitaabul manaaqibil ansaar baabul mi'raaj Seydina Anas foofu ci Maalik ibn Sa'sa'a euh, foofu la ko al imaam al Buxaari indee ci ni nga xam ne noonu la gën a gudde bon euh, waaye mais bon du ñu jël lépp du ñu jël inshaa foofu mu ne haddasanaa Hudba Ah, mu ne nettali na Hudba ibn Xaalid muy Hudba ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi ah, moom lañ naan Haddab ibn Xaalid moom la imaam Muslim di waxe Haddab ah, sëriñam la woon tamit al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Azdi qaala haddathana Hammaam ibn Yahya mu ne nettali nañu Hammaam ibn Yahya di Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi al-Awdi Abu Abdillah ñin Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybani rahmatullahi alayhi qala haddathana Qatadatu mu nekk ñu nettali mooy Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abu al-Khattab al-Basri rahimahullahu ta'ala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 nga xam ne xadis bi kese lañu ko xamal moom Seydina Malik ibn Sa'sa'a radiyallahu anhu an nabiyya anna nabiyallah sallallahu alayhi wasallam haddathahum an laylati usriya bihi waaw mu ne yenent bi salaam moo leen nettali guddi gi nga xamante ne nii e, moom lañ ko e, isra e, bi dafa gudd di dugg ci leneen ak leneen ak leneen wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax ba ni muy agsee ci li nga xamante ne mooy lii waaw ba ni muy ci li nga xam ne mooy eh, nettali bi waaw tey léegi kon euh, ba ni muy agsee ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne dafa àgg dafa gis benn kii mu ne Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam dafa Euh, euh, euh, kii wëg moom ànd ak moom ba ni nga xamante ne nii ci lay àgge <coughs> sama u asamaan bu njëkk bi parce que foofu da ah, en fait hadis bi da commencé bi isra bi di am baynama ana fil hatim bi ma ne fële ci kaaba gi léeg-léeg mu ne fil hijri muttajan mu tëdd is ataani aatin ah fa qadda waaw am ku ma dikkal qaala fa sami'tu yaqulu fa shaqqa mu xotti ma bayna haadihi ila haadihi waaw fa qaala lil fa qultu lil jaarud mooy mu dagg fii kooku xotti fii ñëw ba fii eh, mu ne ma ne al jaarud wa huwa ila janbi mu ngi woon sama maa yaani bihi waaw loolu mooy lan qaala min saghrati nahwihi ila sha'ratihi mooy da koy wan fi Seydina Jibril xotti ci dënnu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa sami'tu yaqulu eh, min euh, euh, min qasihi ila sha'ri fastaxraja qalbi mu génn sama xol bi summa utiitu ñu andil ma bi tostin ci ab kopp boo xam ne min dahabin ci or la bam lu atin ina imanan boo xam ne dafa fees dell ak ngëm yàlla ngëm yàlla kon day nekk ci kaas mën nañ ko quantifier waaw <laughs> waaw fa ghusila qalbi ñu raxas ci sama xol summa hushiya après ñu delloowaat ko summa u'ida mooy ñu defaat ko comme opéra ñi nga xam ne opé ñiy opéré niñ koy defee eh, ñu defaraat ko summa utiitu bi dabbatin dunal baxli ñu andil ma eh, benn warwaay boo xamante ne ni benn dàbb boo xam ne moom eh, mooy moo gën a suufe berkelle wa fawqal ximaar waaye nag moo gën a njool moo ëpp li nga xam ne mooy mbaam abyada bu weex fa qaala lahu jaaru al jaaru ne huwa al buraaq ya aba hamza al jaarul bokk taalibe la woon bu Seydina Qataada ne woon bi ko Seydina Hamza di nettali mu ne mu ne mu ne huwa al buraaq ya aba hamza mu ne ko ah yow li nga wax noonu dabba boog mooy al buraaq yow aba hamza moo doon dàkkantal Seydina eh, kii Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qaala Anas Seydina Anas ne naam waaw kay yada'u xatwahu ah, inda aqsa tarafihi mooy moom day teg paawam mooy bu xoolee fa bët bi yem bu yëkkatee tànk bi fi bu xoolee rek fa bët la yem fa la tànk bi di dal waaw kon kooku gaaw na ah fa xumiltu ñu ñu ñu yëkkati ma alayhi mooy ñu teg ma ci waaw fantalaqa bi jibril kon ku ko ci teg mooy xam ne ni kon Seyna jibril laa dal hatta ata sama ad-dunya bii Jérusalem bi waxu ko dinañ gis ci Seyna euh, imam muslim bi mu ne ba mu dikkal ma ba ñuy accès asamaan bu njëkk bi fastaftaha yonent bay saab saab Seydina Jibril laaj ñu ubbil ko fa qiila ñu ne ko man haaza kooku mu Jibrilu mu ne man la Jibril qiila wa man maaka koo àndal alayhi salaatu wa salaam qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Muhammad la àndal qiila ñu ne ko man ursila wa qad ursila ilayhi ah, kon jamono ñu war a ñëw xam agsi na waaw qaala na'am mu ne waaw qiila eh, ñu ne ko marhaban bihi waay waa asamaan bu njëkk bi ne ko malaaka yi ko waay bienvenue eskay aka baax kii nga xam ne moo ñu dikkal fa fataha ñu ubbil ko fa lamma xalastu fa ida fiha adam yonent bay saa saa bi ma biñ ma ubbilee ma dugg ci asamaan bu njëkk bi ma gis fa adam alayhi salatu wassalam fa qaala hada mais yonent bay saa saa xamu ko won quoi <laughs> nee na ma gis ko ñu ñu ne ma hada abuka adam kii mooy sa baay adam mooy sa maam adama ngi fa sallim alayhi nuyu ko nuyul ma nuyu nuyu ko nuyu ko nee na fa sallamtu alayhi ma nuyu suñu maam sama maam Adam faradda salaama sayna Adam daal di may fay tumma qaala mu ne ma marhaban bil ibni salih marhaban yaatul waay tatagal nañ la bienvenue bil ibni salih ci sama doom ju baax ji waay wan nabiyyi salih ak yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallama tumma sa'ida nee na ginnaaw gi mu yéeg hatta ata as-samaa thaniya ba ni muy ak see ñaareelu atam asamaan fastaftaha sayyidina Jibril laajaam ñu bil ko alayhi salaam qiila ñu ne ko man hada moo kooku kana qaala mu ne man la jibrilu man la jibril de alayhi salatu wassalam qiila ñu ne ko an maaka moo ko àndal qaala muhammadun sallallahu alayhi wa kii qiila ñu ne ko waqad ursila ilayhi mooy laaj yi ñu ko laajoon fa lañ ko la ah kon jamono jiñ koy yónni ngir mu ñoom mooy est ce que ñu ko ñoom yëguñu ko asamaan xam nañ ne yoneen saa salam ñëw na mais mooy est ce ji mu war a ñëw ci asamaan si xamoon nañ ko ah ñoom xamuñ woon ne heure bii la ah ko yónnee nañ ah loolu la sinon bu dee nekk yonentam ñoom <laughs> waaye yow asamaan yi xam ko bu yàgg yëpp nañu ko ah mooy kon yebal nañ ko ngir mu ñëw fii ci rendez-vous bi mu am ak boroomam qaala ñu ne ko naam waaw wow qiila sayna Jibril ne naam waaw wow qiila ñu ne ko marhaban bihi way way sa tagal nañ ko yaatal nañ ko waaye na yaatu fii bi eveni fa neemal ma ji u jaa aka baax ki nga xam ne moo ñu dikkal fa fataha léegi ki yor deuxième asamaan ubbi fa lamma xalastu ila Yahya wa Isa nee bi ma ñëwee ci yeneen saa ne ma dugg ci deuxième asamaan bi ma gis ñaari nit laa fa fekk Yahya ak Isa wa huma xaala ñoom ay doomu euh, tànta lañ ko wax qaala hada Yahya mais yeneen saa mooy dañ ko koy présenter Seydina Jibril moo ko koy wax ne ko kii mooy Yahya hada Yahya wa Isa ne ko kii mooy Yahya kii mooy Isa alayhim as-salaatu was-salaam fa sallim alayhima ay kon nuyu leen nuyu leen ñu ngi nii nee na fa sallamtu waaw gis nga la présentation loolu nañ ci xamee voilà mooy la présentation loolu sunna la waaw waaw di présenter nit la une délégation wala di présenter benn nit geneen voilà monsieur ah, monsieur le président c'est lui euh, un tel voilà voilà kii waat waaye lui c'est di nuyu nit ñi di romb comme cérémonie ñu koy gisee bu rombee ñu ne ko waaye lui c'est le monsieur le gouverneur de la banque de nangam ak nangam mu nuyu ko waa ah, euh, waaw soyez les bienvenus ah je vous encourage ah, yu mel noonu jàll wala ku mel noonu <laughs> mu ne kon <laughs> léegi mu nuyu nee ma nuyu leen faradda ñoom ñaar ñu fay ma summa qaala ñu ne ma marhaban ah, tatagalal naa ñu atul bil axi salih yi ci mbokk mi nga xamante ni mu baax mi wan nabi salih ak yenent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam summa sa'ida bi ila samaa'i saalisa ginnaaw gi mu yéeg ak man Seydina Jibril alayhi salaam ci ñetteelu asamaan fastaftaha mu laajaan digal ubbi qiila ñu ne ko man haaza muukiikum qaala mu ne man la Jibrilu man la Jibril alayhi salaam qiila ñu ne ko an maaka waa mu ko àndal qaala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qiila ñu ne ma ñu ne ñu ne wa qad ursila ilay ah kon moom jamono ji mu war a agsi fii ñu yóbal ko mu ñëw waa jot na qaala mu ne ñu ne naam qiila ñu ne marhaban bihi fa ni'mal maji'u way way ëskey tatagal nañ ko na yaatu fa ni'ma ëskey euh, fa ni'ma aka baax almaji waa ji dikk ji jaaki nga xam ne moo ñu dikkal aksi na de fa futi xañu ubbil ko <coughs> ñetteelu asamaan mu ne fa lamma xalastu ah bi nga xamante ne nag ñetteelu asamaan si ci laa aksi ah ida ma gis fa yusuf alayhi salatu wassalam Ah, qaala ñu ne ma hada Seydina Jibril ne ma hada yuusufu fa sallim alayhi ne ko kii mooy yonent boobu di yuusufa moo nekk nii nekk sa kanam fa sallim alayhi daal di koy nuyu nee na fa sallamtu alayhi yonent saa sam nee na ma nuyu Seydina Yuusuf alayhi salaam faranda mu fay ma tumma qaala ginnaaw gi Seydina Yuusuf ne ma marhaban bil axi saalih wan nabiyyi saalih comme ni ñu la wax waaw Seydina Adam kese moo naan ibnu saalih ak keneen koo xam ne mu ngi ñëw <laughs> mu ne marhaban tatagal nañ yaatul waay bil axi saalih ci mbokk mu baax mi wan nabiyyi saalih ak yonent bu baax bi tumma sa'ida bii ginnaaw gi mu yéeg ak man hatta ata as-samaa ar-raabi'a ba muy mu laajaan ndigal ngir dugg ko qiila ñu ko man haaza moo kii kan la qaala mu ne Jibriil mu ne Jibriil qiila ñu ne ko man maaka ko moo ko àndal qaala muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qiila ñu ne ko awa qad ursila ilay jamono jum war ak see fii kon yebal ko fi jot na qaala sayna jibril ne leen naam ah kay qiila <coughs> nee na ñu ne <coughs> marhaban bihi waay waay yaatal nañ ko tatagal nañ ko na bien venu fa ni'ma eskay almaji woo di dikk ji jaar dikk na ah ci dikk ni <coughs> fa futiha ñu ubbil ko falamma xalastu ila idrisa nee na bi ma duggee ci ñeenteelu asamaan ma gis sayna idris alayhi salaam qaala nee na nag ñu ne ma hada sayna Jibril ne ma hada Idrisu fa sallim alayhi ne kii de mooy Idris waaw ah nuyu ko nee na fa sallamtu alayhi ma nuyul ko fa radda mu delloo ma summa qaala marhaban bil akhi salih wan nabi salih mu ne ma ah tatagal nañ la waaw